fa'alta qalla adh-dhahru walakin ud'uhum bi fadli azwaajihim wad'u allaha lahum fiiha bil baraka la'alla allaha an yaj'ala fiiha al baraka seydna Umar radiyallahu anhu ne yaa rasuulallah daw si ne ko yow daw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam in fa'alta qalla adh-dhahr boo defee lii mooy boo ñu joxee permission ci lii de xal la dina néew az-zahru mooy li ñuy war boo ñu joxee permission mais li ñuy war dina néew de yonent bi aleyhi salaatu salaam néew na ba pare mooy matalul ñépp imagineel nga wax leen loolu armée bi yëpp ñu nar ñii di rendi di di def loolu bu boobaa mbir yi dina manqué de monture yi walakin waaye man li ma gis ud'uhum bi fadli azwaadihim woowaat leen ñoom ku nekk nga ne leen ku nekk li nga dese ci yóbbal boo fi indi woon nanga ko indi waaw te bu ñu indee loolu mooy lan mooy li ñu indi woon ci ci yoo xam ne moom lañ war a lekk ak war a naan ku nekk na indi loolu bu mu xeeb dara ku andi woon saaxu tamr na indi saaxu tamr na indi saaxu tamr na ko indi bu tàndarma bi na ko indi ku andi woon sunguf na indi sunguf si ku andi woon araw na indi araw ku nekk li nga indi na nga wax leen ñu dajale yooyu yépp ku indi woon sawiq nga indi sawiq ku nekk daal loo mën di indi nga indi ku amoon ñaari tàndarma sax na indi ñaari tàndarma yi wax bu ñëwee wad'u allah lahum fiha baraka nga ñaanal leen buur yàlla barkeel leen ci li nga xam ne mooy seen loolu loo loo moo tax bari amul njariñ bari la gu ñàkk baraka waaye boo amee baraka hein tuutee toolu mënuloo tuutil ndax baraka lool moo am solo waaw mooy li yokk buur yàlla def ci nga xam ne day yokk bi idni yi mu nekk loo xam ne lu barkeel kon Seydina Omar ne ko wool defal loolu yonent ma man de loolu laa gis la'alla allaha amaana buur yàlla subhaanahu wa taala an yaj'ala fiha al baraka boo ñaanee loolu amaana buur yàlla def ci lool de waaw mooy gis nga tamit teggi nii est-ce que Seydina Omar xamul ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñaanam borom bi da koy nangu sii mais borom bi loolu mooy ay teggi nag moom waaw loolu mooy ay teggin ak borom bi subhaanahu wa taala boo xamee ne lii dala koy defal sax bul ñëw di wax comme si ci toowu ah aywa defal déedéet buur yàlla kenn du waxee moom noonu ah non ñi nga xam ne xamuñu ko dëgg-dëgg ngay dégg ñuy jaay ne ñoom dañoo wow bët ak tamit wéy am nañ dara fa yàlla alors que ñooñu ñoo ko gën a réere parce que buur yàlla noo koy gën a xam say teggin di gina yokk hein say teggin kersa gi ngay am par rapport ak sa borom bi gën a yokk waaw ngay gën a nuur ci géeji géeji kersa gi nga xam ne moom ngay am ak sa borom moom ngay am ak yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy ñi ko xam dëgg-dëgg moo tax Seydina Omar loolu moo tax mu ne la'alla Allaha te la'alla yàlla ah bu alquran naan la'alla Allaha yuhdithu ba'da yàlla da koy def waaw ak ay asa waaw mooy bu ngeen defee rek li buur yàlla digle ak asa waaye nag da mbiru yàlla ndax buur yàlla fa'aalun lima yurid la kenn da ko dul forcer ci dara kenn du ko forcer ci dara kenn du ko obligé di dara kenn manu ko ne par force li way am te loolu doo gis ku ku am cër fa yàlla di waxe noonu jamais foo dégg kuy waxe loolu xamal ko moom min adnasil adnas waaw kooku dafa bokk ci ñi nga xam ne ñoo gën a wàcc te gën taq ci ñi taq albaraka loolu mooy barke seydna omar radiyallahu taala anhu daldi wax lool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah bi mu waxee loolu bi mu waxee loolu mu ne fa daa bi nitain bi nitain fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi alayhi salaam ne ko baax na waaw kon baax na uh-huh. fa daa bi nitain fa basata thumma daa bi fadli azwaadihim fa ja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dhurra kaffi dhurra wa yaji'u al-aakhar bi kaffin min at-tamr wa yaji'u al-aakhar bi kisratin hatta ijtama'a 'ala an-nit'i min dhalika shay'un yasiir nee na yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko ah kay baax na kon wax leen loolu nee leen kon nañu indi ku nekk li nga fi indi ci ay provision lu man di toll rek na nga indi waaw wax leen ko léegi ñu daal leen koy wax léegi nag nit ñi daal di indi waaw nee na nit ñi commencé nag di indi nag non mu fa daa bi ni ta'in fa basata mu daldi laaj moom alayhi salaatu wassalaam ne nañu indi nañu lal ay ay nañu jël ay ay ay ay laltu mooy loo xam ne dañ koy lal waaw koy lal ay laltu yu ñu lal ay de loo xam ne basang man nañ ne basang wala lu ñuy lal daal fa basataha ay laltu ñu daal di koy lal summa daa bi fadli azwaajihim ginnaaw gi mu ne nag ku nekk na nga indi li nga xam ne moom mooy yi nga xam ne moom nga fi moom nga indi li des li jot a des li ngeen ku lu ku nekk lu mu dese ci provision bu mu xeet na indi lépp ñu daal di koy indi nee bi ñu indi mu ne fa ja'ala rajulu ya ji ubbi kaffi zura nee na da ngay gis kenn koo xam ne day jóge ne yor lan loxom loxom tenk loxom lenn la ciy feesal mooy zura zura mboq la voilà zura mboq la mooy mboq mi fayeen yi xam lool ci wàllu yi ñuy defare mburu voilà mooy zura ne na ngay gis kenn daal bi indi euh, loxoom feesal ci loxo benn loxo ah benn kaf tenxam mu def ci li nga xam ne mooy mboq foog naa xam ngeen mboq mooy maïs voilà <laughs> waxuma couleur bi de couleur bu mboq mais mooy maïs le maïs léegi leer na loolu moom maïs voilà maïs maïs an ah nee na waya ji ul aaxar keneen nga gis keneen ñëw bi kaf fi mina tamr keneen indi lépp ñu ñu ku ñëw rek def ci biir fi ñu lallaltu gi ku ñëw rek sotti waaw nee nga gis keneen ñëw indi loxoom tenqam lan la tàndarma waya ji ulaaxar keneen ñëw bi kisratin ci dogu mburu mburu moo xam ne dafa mooy du du du du de liibaru mburu fan mukk a ah, déet wala waa ji kilo kilo mburu mukk ay dagg dogitu mburu dogi dogi bi Kisra euh, nga gis kenn ñëw indi loolu dogu mburu mu ne hatta ijtamaa ala nit'i min dhalika shay'un yasir ba ku nekk daal bi mu indee mais mbir yi daal boo ko xoolee mais liñ ci def daal lu tuuti la yi ñépp indi moom lu tuuti la waaw fa daa rasulullah sallallahu alayhi bil baraka yonent bi alei saatu daal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala ngir mu barkeel mooy fulali lii nga xam ne tuuti na ciy bët waaye buur yàlla bu bëggee mu bari rek dina bari bi barakatihi subhaanahu wa taala barkeel bi nga xamante ne lu mu laal lu mu def barke mu barkeel la suñu boroom yonent bi alei saatu ñaan loolu summa qaala lahum bi mu ñaanee ba pare mu ne leen xudu fi aw'iyatikum ne leen jël leen ngeen def ci seen waxande yi ci seen kii bokk ci seen ndab yi ku nekk yow bul xool naan be eh, lii bariwul ah man bu ma jël jëlal jël leen xudu fii awiyatikum jël leen ngeen def ci seen ndab yi mu ne fa axadu fii awiyatihim xatta maa taraku fi l askari wi'aan illa mala'u wa akalu xatta shabi'u wa fadalat fadla nee na gaa yi commencé saxaaba yi radiyallahu ay trente mille personnes et poussière radiyallahu anhum ku nekk ci mbalaan mu ndaw moomu ñu lal teg ci lii nee na même yu ñépp lu tuuti la ko kon mooy ñi amoon bariwuñu nee na yonent salaam ne leen jël leen def ci seen ndab yi nee nit ñi di jël di feesal seen ndab yi ñii di jël di feesal nee na xatta ma taraku fil askari wi'aan illa mala'u lu dul amul benn ndab boo xam ne armée bi de trente mille personnes et poussière ku ci nekk ndab la nga indi la nga ñu la ñu mën a def lekk loo indi lu dul ne fees na dell Allahu akbar wa akalu ba pare ñu lekk mooy biñ defee seen ndab yi ba pare li des foofu trente mille personnes yi ak poussière daal di ciy lekk xatta shabi'u ba ku nekk daal bi suur xiif amatu allahu akbar wa fadalat fadla mais biñ defee loolu lépp xool mais mbalaan ñu mu laloon ñu gis ne des na ba léegi quoi allah allah allah bokk ci mu'jizatu alayhi salatu wassalaam yi nga xam ne eh, loolu kenn du taxaw naan nombre sàngam la loolu loolu loolu loolu vraiment vraiment mooy li nga xam ne loolu loolu nit waru koo wax te sax du lu ñuy wax waaw mujiza yonent bi alayhi salaatu salaam la tuhad wala tuhsa mu duñu ko wàññi ñu ñuy buñ ci rombee ci dañ waaw gisoon nañ ah nam defoon ca ndox ma nam defoon ndox ma ndoxu ndaw sa ba mu ne yónni woon ñoom Seydina Ali ne uti leen ndox parce que amuñu woon ñu dem daje benn mushrika ndaw sa boroom ñaari daam zaaj yi waaw ñu mu baagam ñaari baag la yoroon ndaw si daal di koy teg ci géléemam yéeg ci kaw di di dem say ñoom Seydina Ali radiyallahu anhu dajeeg moom ne ko ñun de yaa amatallah ñun ndox lañ soxla woon mu ne ndox ñu ne ko foo jële ndox fan moom lañ soxla woon de mu ne ko gis ngeen fii ngeen tollu nii man démb ci heure bii laa jóge woon foofu mooy yéen yéen yéen du ngeen am ndox ah ah non non non vous yéen moom vous n'aurez pas de l'eau quoi non du ngeen am ndox du ngeen am ndox parce que bala ngeen a àgg foofu <laughs> gaa yi daal di koy jël yóbbu ko ci yonent mi aleyhi salaatu salaam yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di barkeel ndox mi ba ñépp man cee jëfandikoo ba pare mu joxaat ndaw si baagam yi mu mel ni dañoo gën a fees que moom bañ ko fiy indi ba pare mu ne armée bi allah allah ku nekk dajale leen ñu dajale li ñu am ci ay ci seen yóbbal yi li des yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di jox ndaw si ndax lan teral ko waaw ah, nam bu dee mushrika la ne moo ñu defal xéewal buur yàlla pourtant yonent ma ne saa manoon na ñaan mu taw mais loolu mooy dëgg-dëgg les vrai ñi nga xam ne ñoo ñoo ñi gën a kale ci ñi àgg ci yàlla noonu la ñuy mel te roy yonent ma lay sarsam doon ko loolu la ñuy mel mooy ñoo au lieu ñu nekk fii di def ay ay ay karaama <coughs> yoo xam ne mooy mbir mi new fi mooy li nekk lañ lañ ci ci li fi yàlla indi nekkal bu fi lool nee ci loolu la ñuy jaare mais du yonent ma ne saa saa mënoon na mu taw mais ndox mii fi boobu mu jaare ci loolu te buur yàlla indi ko mu mu mu barkeel loolu Allah comme fii est-ce que woon a ñaan man nag salwaa wàcc jóge aljana ah manu loo ne lañ defaloon waa banu Israël loolu yonent ma ne saa saa manu ko woon ñaan wala mu ñaan buur yàlla indil leen lekk man na ko waaye déedéet teggin gu rëy gi mu am ak boroomam subhaanahu wa li fi ne ci loolu la ñaan barke te boo gisee mooy yii lépp du moom moo ne aywa ñëw leen ma ñaanal leen barke déedéet allah nit ñee koy laaj allahu akbar nee na mais gis nga bi ñu feesalee suñu ndab yi ku nekk ci armée bi feesal li nga mën a feesal ba pare ñu lekk ci ba suur wa fadalat fadla am lu des ñu xoolaan balaan mi balaan mi des ba léegi fa qaala rasulullah yonent mi aleyhi salaatu salaam nag wax fasaase mooy bi lool amee ñépp mu gis ne ñépp suur nañ mbir yi des ah ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam laa yalqa allaha biha abdun ghayra shaakin fa yuxjabu fa yuxjabu an iljanna allah allah allah xam nga xadiis bi imaam muslim ci kitaabul imaan la ko indi <laughs> bu dee miin nga imaamu saxiixu imaam muslim ci kitaabu mooy xadiis yi ñu njëkk indi ci kitaabul imaan allah yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a wax ni ñu ko ni ñuy ni ñuy dundee maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a tëralal àtte maa ngi seede ne amul benn buur boo xamante ne moom lañu war a ci mu neex ñoom mu naqariñu ashhadu an laa ilaha illa maa ngi seede ne amul benn buur boo xam ne moom dong képp lañ war a jaamu ah ku dul buur yàlla illa lu dul buur yàlla subhaanahu wa taala wa annii ta man maa ngi seede ne man sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi ndaw yàlla la mu ne leen nag laa yalqaa allaha biha abdun geyra shaakin fa yuxjaba an iljanna mu ne leen gis nga occasion yépp occasion njàngale la mu ne muy occasion yépp occasion njàngale la loo mu leen di xamal di leen renouveler li nga xam ne mooy tax nit nekk jullit te mooy tax mu sax ci mu ash tey mu ash-shahaadataani ñaari seede yi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu benn buur bu yelloo ñu koy jaamu benn buur boo xamante ni moo kenn koo xam ne jaral na la ngay mooy yàlla du am déedéet mukku mukk wa anni taman rasulullah loolu mooy profession de de foi waaw looy dugal nit ki ci ci l'islam wa anni taman rasulullahi ndaw yàlla la sallallahu alayhi mu ne laa yalqa allah bi yaa mu ne gis nga baat yi ñaari baat yi muy shahaadatu an laa ilaha illa wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi mu ne laa yalqa allah biha abdun amul benn jaamu buur yàlla benn jaam benn esclave yàlla benn mbindeef boo xamante ne nii dina dajeeg buur yàlla mooy yawmal qiyaam bu génnee àddina dina dajeeg buur yàlla ghayra shakkin te amu ci lu muy sikki sàkka parce que afillahi shakk ah est-ce que am na ci buur yàlla li nga xamante ne ni mooy sikki sàkka est-ce que mbiru buur yàlla am na ombre de doute afillahi shakk est-ce que nekk na ci buur yàlla loo xamante ne nii lu ñuy waratu sikki sàkka la kallaa summa kallaa summa kallaa amul waaw amul ah kon nag mu ne waa ji ah kenn du dajeeg baat yi ah, buur yàlla dajeeg buur yàlla ak baat yii benn jaam du dajeeg moom xayra shakkin te sikki sàkkawul waaw mooy kon il faut mu nekk loo xam ne ngëm yàlla gi dalay leer kënee amul benn buur bu ñu war a jaamu ku nekk loo xam nag naan bon bon peut en tout cas ñu ngi koy wax te ñu koy wax ñu màgg lañ bon na bon loolu xam naa peut mu demee noonu ah que ne bi c'est amul benn buur bu ñu war a jaamu ah wala non peut bon ah waaw bien waaw xam naa peut-être que amul kenn ku ñu war a tëral waa ko dul buur yàlla peut déet. yonent mi aleyhi salaatu salaam waxul ko ghayra shaakin koo xam ne du ci sikki sàkka mooy da ci am yaqiin ndax boo jaamu yàlla danga war a teg ci clairvoyance teg ko ci lu leer teg ko ci li nga xamante ne nii mbir la moo xamante ne du nekk sikki sàkka sa xol ndax li ngay sikki sàkka mooy yow leeragu la waaw mooy leeru la li ngay sigi sàkk mooy leeru la te ngëm ngëm yàlla nag dafa war a leer ci xolu jaam bi ba mooy tax mu nekk làmp bi nga xam ne moo koy niital voilà loolu mooy mooy torche bii nii bi leeral mbir yi mais manoo nekk koo xam ne yow ci sigi nga dëkk buñ nee nii nga naan peut-être ah gars yi daal ñu ngi koy wax bon je pense que ça doit être kon mu ne kenn du dajeek buur yàlla ak baat yi kàddu yii xayra shakin xaalam keroog nekkul koo xam ne day sikki loolu nag ci àddina bi nga koy jànge ci àddina bi nga koy amee doo dem ba foofu naan buur yàlla ah bu ma demee foofu amaana dootuma sikki sàkka ndax leer na ndax wet bi gis bokk ci déedéet bu doon loolu xanaa kon ñépp nekk ña ku dem ay ku dem àllaaxira nekk jullit déedéet c'est fini kon mu ne benn jaam du dajeeg baat yii ak boroomam subhaanahu wa taala te amoo ci benn sikki sàkka fa yuhjabu anil janna fa yuhjabu anil janna ñu koy yiir aljana ba du fa dugg kooku du bokk ci ñi nga xam ne lañ naan innahum summa innahum non innahum an rabbihim yawma idin la mahjubun parce que aljana ku fa dem mooy li ñu gis bi subhaanahu wa waaw waaw wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha naadira waaw xar yoo xamante ne nii dañuy leret leer naññ waaw di naññu ila rabbiha naadira di xool di jëme ci seen borom waaw kon mooy mu ne kenn du am ak dajeek borom bi ak baat yi sa xol amoo ci sikki sàkka nga dem àllaaxira ñu lay xañ àjjana di la ko yiir ba doo ko gis déedéet mooy kon yow foo jaar di nga fa dugg euh, léegi lii lu muy tekki loolu kon mooy man daal bu ma nee shahaadatu an laa ilaha illa allah gëm naa ko daal jeex na léegi bon c'est fini wa anna muhammad rasulullah lu ma neex def kenn du ma yiir àjjana est-ce que loolu lay tekki tekkiwul loolu tekkiwul loolu Euh, te loolu euh, insha allah lii dañuy bàyyi ba ci njàngat yi parce que ay masala yoo xam ne mënoon nañ ko wax vite fait nee nañ bàyyi ba foofu bu ko defee mu gën a yaatu insha allah ah ñu gën a yaatu insha allahu taala kon yonent mi aleyhi salaatu salaam loolu la wax loolu la wax gis nga lim ñu fa jàngal te kat <coughs> mooy ci métti <laughs> li ñu kon nga gis xoolal relation bi mu def mooy moom ci boppam mu seede ne amul benn buur bu ñuy jaamu ku dul borom bi subhaanahu wa bu ñu war a jaamu te moom ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mooy ñaari baat yi nga xam ne loolooy tax nit buur yàlla nangul ko dara fa moom yonent bu ma sa ñëw nag yow wa anni rasulullah bi say ñoñit fokk ñu gëm loolu waaw yonent yàlla Huud il faut waa ñoñam gëmoon ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna huudar rasulullah sallallahu alayhi wa mooy loolu moom foog mu am maa ngi seede ne amul benn buur buñ war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa waaw wa anna huudan te yonent Yàlla huud rasulullahi ndaw yàlla la loolu moom foog mu am moom kenn mënu ci dara si noo doo gëm mooy kon loolu foog mu am waaw mooy yonent bu nekk il faut nit ki nga seede ne kooku moom yonent boobu ndax bu dee gëmoo ko moom taxul ngay wax mooy bu dee sa gëm ko daa des hein bu dee sa gëm ko daa des mooy la mooy ne bu boobaa yow gëmagoo léegi nag euh, chrétiens yi ak euh, juifs yi moo tax ñoom seen ngëm yooyu du doy waaw lii yonent ma lay saar saar wax fii te dinañ bu boobaa bu ñuy gis ci kii bi dinañ gis hadith yi nga xam ne moom lay wax naan ku seede ne man man euh, buur yàlla mooy buur bi nga xam ne moom lañ war a jaamu këne Seydina Isa man ak Seydina Isa rasul koy moom ndaw yàlla la ak man man ak Seydina Isa bu boobaa day dugg aljana loolu chrétien la doon wax waaw mooy ne ñoom kon ñoom c'est ak juif yi ak ñooñu seen naan Euh, mu Seyna Muusa rasulullah rek du doy déedéet loolu du doy ils sont obligés loolu moo tax gaa <coughs> waxi caaxaan yi naan gaa yi gëm nañ yàlla gëmuñu mooy ñooy mooy ñoom ñuy ngi ci lu baax ndax diine ñu yoroon diine dëgg la déedéet déedéet yonent ya ñu gëmoon ñoom sax alxuraan da leen ne woon jëloon pacte ak ñoom suñu borom que est-ce que bu ween ñëwee am ndaw bu ma leen boo xam ne ci man la bàyyee ko fekk ngeen di ngeen ko topp te déglu ko ñu ne waaw ñu jël pacte ak borom bi subhaanahu wa taala xatta yonent yooyu buñ fi fekkoon yonent bi alayhi salaatu salaam noo tax moo xoon juif ba law kaana Muusaa hayyan lam yasa'uhu illa an yuti'ani aw kama qaala sallallahu alayhi mu ne Seydina Muusaa ibn Imraan bu doon day dund manul woon a dara du du yaatu ci moom mooy du mën a def lenn lu dul mu topp ma voilà waaw kon nag moo tax yahuud yi loolu ay ñi xamul ñoo naan ñoo ñu ngi ci lu baax waaw ku nekk am na ñoo xam ne moom mooy lamda yi nag surtout quoi <laughs> ñoom la sax boo naan ay ñoom ñoom dañu jàpp ne ay chrétiens ni ñu baaxee ñoom ni ñu kiiwee gëmuñu ne xamuñu ne loolu du dara loolu du tus mooy loolu du dara il faut ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam il faut ñu gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu ko gëmul mooy seen dara baaxul waaw te ñoom dañuy moytu lool boo tax boo gisee genre témoins yi kaccor yooyu saa yi nga xam ne bu ñëwee di baax baaxlu mooy dañuy bëgg gëmloo comme que jullit ñi buñ ko amee ne xamoo dara que ne ñun yàlla bi nga gëm nañ gëm ñun sax gëm nañ ne Seyna Isa du du du doomu yàlla ak yu mel noonu wal iyaazu billah bëgg laa mais jamais que ne tamit gëm nañ ne xam nañ ne yonent bi alayhi salaam mooy nit ku baax la woon kii non mbir mi du loolu. ñoom yooyu ñuy wax noonu taxul ñuy wax voilà kon loolu daal ci guddal ci ci ci insha allah dinañ ci gën a ñëw ci njàngat yi insha allahu taala léegi ci yoon bi kon ba léegi ci yoon bi ba léegi euh, yonent bi alayhi salaatu bi ñuy dem dañoo jaar fi nga xam ne mooy diyaaru Samud muy dañoo romb diyaaru Thamud diyaaru Thamud fuy diyaaru Thamud ah mooy këru yonent Yàlla Saalix <coughs> waa Thamud muy alxijr ah waa alxijr muy diyaaru Samuud yonente Yàlla Saalix kan moo fàttaleku dara ci yonente Yàlla Saalixu ah <coughs> wala fii naan ko saaliwu <coughs> saaliwu saaliwu de ah bon <coughs> ñoom noonu lañ koy woowee ñun lee wolof mais kan moo fàttaleku dara mais euh, fa dam dam alayhim rabbuhum bi dambihim fa sawaaha wala yaxaafu uqbaaha mooy ñooñu waaw wa thamuud alladina jaabu saxra bilwaad ah. wa thamuuda mooy waa thamuud ñooñu noonu ah, yonent bi sallallahu alayhi dafa jaar seen wet dafa jaar fi nga xam ne mooy fa lañ dëkk fa ñu dëkke woon ma ñoon dañ leen a mbugal mbugal yu dañ leen mbugal mbugal yu tar suñu boroom da na mbugal mbugal mu tar waaw <laughs> xam nga eh, ci suuratul xijri suñu boroom tudd na foofu tamit seeni mbir ah naka la ko waxeti sax euh, walaqad kaddaba asxaabul xijril mursaliin wa xijr boobu nag foofu la mooy waa kër yonente yàlla saalix nekk kon diggante ñoom fan lañ ne woon foofu mooy diggante Medina ak ak waaw ñoom nag dañu ne woon ñoo xam ne comme li suñu boroom wax wa kaanu yanxituuna min aljibaali buyutan aminin waaw ñoom dañu newoon ñoo xam ne dañ doon dañ doon yat min aljibaali buyutan aminin mooy ñoom hein ñoom ci montagne yi lañ doon ñëw ñoom moom seen kër duñ ñëw di tabax ay jël ay brique fii di defar de wala ay néegu ñax ñii ah non montagne bi lañuy ñëw percer ko def ko ba mu nekk ay kër waaw def ci seeni néeg def ci seeni mbir moo tax mu ne wa kaanu yanxituuna na al jibaali buyutan ay kër yoo xam ne nga naan yooyu loolu est-ce kër yooyu sûr mu ne si aminin ñu nekk en sécurité ci seen kër yoo yële buur yàlla tàggatal leen ñu man ñu man ñu am xam-xam boobu architecture bu toll noonu nga man ko mooy jël montagne bi soppi ko def ko ay dëkkuwaay waaye dañoo ñoom ñooñu nag lay wax foofu suuratul xijri bañ na ba aay moom la tudd moom wala qad kaddaba asxaabul xijri al mursaliin wa aataynaahum aayaatinaa fa kaanuu anhaa mu'ridiin wa kaanuu yanxituuna min aljibaali buyuutan aaminiin fa axadathum as-sayxatu musbixiin famaa aghnaa anhum maa kaanuu yaksibuun laa laa ndax dañ doon weddi ñoom luñ def yonent yàlla saalix lañ lañ ñoom ñoo laajoon gëléem nga waaw ne ko ñun duñu la gëm fekk indiloo ñu benn gëléem goo xam ne day génn ci montagne bi daal di ñëw ñu daal di lay gëm waaw gis nga nag boo ko deful yaa saaliku hein boo ko deful jàllal fee ñun mënuñu laa gëma ah. soo la baa la wax yooyu il nga def ko waaw comme imaam ahmad rahmatullahi alayhi daal dinay solo loolu ak imaam alxaakim e, di nettali xew-xew bii nag ba fa yonent mi alayhi salaatu salaam rombee imaam alxaafiz ibn xajar ci al ci al fat ci fath fathul baari nee na bi isnaadin xasanin nee na sanadu imaam ahmad ak imaam alxaakim sanad yu baax la an jaabir radiyallahu taala anhu wa ardaa ba ñu fa jaaree nag lan moo fa xew xam nga gaa yooyu bon liñ doon wax sànk pour euh, mottali ko mooy ñoom dañ ne woon ko génneel boo ñu indilul ci ab gëléem ñun duñu la gëm ci montagne bi na fi gëléem gi génne waaw léegi nag boo ko génnewul bu yóbboo nga dem tooga ah. waaw comme imaam ahmad tamit soloon na nettali boobu ak imaam ahmad alxuraan nettali na ko fu bari ak imaam ibn abi xaatim waaw léegi bi bi affaire bi génnee ah suñu boroom nag ne leen nag léegi affaire bi mooy dangeen di awanto ndox mi ah teen bi teen bi am ci dëkk bi géléem gi fokk muy naan waaw fokk muy naan kooku muy naan léegi nag ni ngeen def tey dangeen di naan yéenay moom teen bi yéenay naan bu subaa mooy da di awante moom gëléem gi mu ñëw di naan li ci naan am na sax ci riwaaye imaam jaabir boo xam ne rahmatullah alayhi bi ñu la wax sànq nekk ci imaam ahmad ak imaam abu ibn abi haatim mu ne inna naaqata kaanat taridu yawmaha fa tashrab jamii almaai wa yaxtalibuuna minha mithla alladi kaanat tashrab waaye sanad boobu noonu dafa am problème voilà këne gëléem gi de da doon naan ndox mi bu bésam jotee ayam mu naan lépp après day wër nag ci buntu këru gaa yi ñu ratt soow loo xam ne lu tolloog lañ naroon a naan la te bu te te du tax bu subaa ñoom ñu man ñoom ñooy moom teen bi ndox mi amaat waaye sanadam dafa am problème en tout alxuraan daal li mu ñu wax mooy gaa yi daal au final dañoo mujj cor gëléem ga parce que dañ ne kii dañuy fontoo quoi gaa yi nag dañ naan waa ji Xuddaar ibn Saalif lu tuddoon waaw loolu la boroom xam-xam yi di wax naan ah Xuddaar ibn Saalif waaw moom la tuddoon waa ji nga xam ne moo cor gëléem ga ndax gaay yi jëlee décision. ne dañ koy të dañ koy dañ koy dañ dañ eh, koy kii eh, liquider waaw tisaatu rahtin boobu alxuraan di wax yufsiduuna fil ardi wala yuslixuun yàq ci kaw suuf lañ fi newe te duñu defar ñu ne ñoom ñoo koy def léegi nag xuddaar ci ñoom la bowoon te moom mooy ki nga xam ne moo cor gëléem gi ci ci moom moo moom moo moom mooy ki ko def gars yi même bu dee ñoom ñépp mooy léegi nag moom moo jël jaasi cor gëléem gi waaw moom la alxuraan bi doon wax doon leen doon leen mettre en naan leen naaqatallaahi ah yàlla gi waaw allah allah yàlla gi ah! gaa yi daal di koy kii moo tax alxuraan ne waa jooju noonu bon mufassiruna yi nee nañ Xuddaar ibn Saalif lay wax mooy bi mu naan kaddaba Samuudu bi taxwaaha idim ba'sa ashqaaha fa qaala lahum rasuulullahi naaqatallahi wa suqyaaha fa kaddabuuhu fa aqaruuha fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fasawaaha wala yaxaafu uqbaaha alquraan ne ci suuratu bansaar la ah wa shamsi wa duhaaha suuratu shams suuratu shams mu ne qad aflaha no kaddaba samuudu bi taghwaaha waa samuud mooy waa xijr gi weddi nañ ta dara yóbbuwuleen nag ci seenug weddi ndax beew gu ñu beew rek waaw bi sababi tuxyaani tuxyaaniha ndax beew gu mu beew moo tax ñu daldi weddi ne buur yàlla amut dangeen di wax lu leen neex yàlla yu bari ñoo am kenn kese manu la nekk yàlla jàllal fee yow mi koy woon léegi fa ñu fa ñu gën a exprimer nag wane vraiment seenuk ñàkk seenuk ñàkk gëm mooy ba ñu ñaanee buur yàlla defal leen euh, miracle Seydina Saalix bu ko defee ñu gëm ko mu defal leen ko gaa yi daal di ñëw am fit daldi di cor li nga xam ne mooy gëléem gi wal iyaadu billaah waaw moo tax mu daal ne <coughs> fan lañ gën a manifester seenu weddi googu hein mooy idim ba'atha ashqaaha ndax dañoo daje woon ne gëléem gi daal moom il est temps nag ñu jóg ci moom ñu jógal ko quoi parce que nekk fi ñun nekk fi sax di awantoog moom te ñoo ko sooke woon ñoo ko fi laaj waaw ñoo ko laaj ah. ñu ne <coughs> waa yow suñu yoon newu ci ah bés boo ñu fiy gëléem gi daal il est daal di koy cona léegi Seydina Saalih nag waxoon na leen lu leer xam nga ca suuratu Huud mu ngi doon wax wa ilaa Samuud axaahum saalihan qaala yaa qawmi ubudullaha maa lakum min ilaahin ghayruhu wa huwa anshakum anshaakum min al ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib qaalu ya saalihu qad kunta fiina marjuwa qabla hadha atanhaana an na'buda maa ya'budu aabaa'una wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib waaw mooy moom lay nettali foofu tëlé wa yaa qawmi haadihi naaqatu llahi lakum aaya fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum 'adhabun qarib ne leen da leen a en garde ne leen nag yéen gis nga gëleemug yàlla gi yéen ko fi laaj naagaag yàlla gi yéen a ko laaj de subhaanahu wa yéen a doon laaj mu'jiza ne ba pare tànn mu'jiza ne lii ngeen bëgg mooy ak gëléem gëléem gi nag ñëw na maa ngi leen di mettre en garde fadaruha bàyyi leen ko takulu géléem gi gis nga géléemug yàlla gii lakum aaya màndarga pour yéen de waaw moo jisa la guy sama dëggu gëne buur yàlla ma yónni te yéena ko réclamer woon léegi nag fadaruha ngal la waay bàyyi leen na ma géléem gii takul muy lekk fi ardillaahi ci suufu si yàlla si waaw gis nga naaqatallaahi ya takkulu fi ardillaahi loolu kay mooy li nga xam ne mooy li jaadu gëleemut yàlla di lekk ci suufu yàlla yéen lekkul seen mbir moom li muy lekk buur yàlla mi ko tàggat indi ko fi moom moom lay lekk ci suufam kon nag ngal la waay bàyyi leen ko mu lekk ci suufas boroomam wala tamasuwaa bi suuf te bu leen ko laal mukk lu ñaaw ah, bàyyi leen ko de gaa yi fa yaxudakum ndax gis nga bés bu ngeen laalee gilim bés bu mooy xam mooy xamoon na ne gaa yi ñu jara def parce que ay kàccoor lañu ñu jara mettre en garde lañ sinon mais dañuy cor gilim gi dem toog fële ah. seen yoo newu ci parce que ñoom ci kàccoor yi lañ bokk kon nag mu wax leen lu leer mettre leen en garde ah <laughs> falaa tamassuha bi suu'in de wala tamassuha bu suu bu leen ko laale lu ñaaw de fa ya'khudhukum ndax gis nga fa ca saase bés bu ngeen laalee gëléem gi lu dul noonu def ko lu dul noonu wallahi fa ya'khudhukum ca saase dina leen jàpp adabun dal seen kaw adabun mbugal qaribun bu jege-jege-jege mooy fa ngeen ko defe moom bon ñetti jours la leen waxoon sax finalement ne leen dans trois jours yéen bañ ko defee gars yi nag faale wu affaire yi ah. mu ne waaye yow xoolal saa xoolal saalix saay saay saay saay moo neex quoi ñun lay menacer mu ñuy menacer koo xam ne existé wul muy borom bi subhaanahu wa taala xaaral rek faqaruha ñu daldi cor giléem gi léegi nag mu ne leen nag fa qaala tamatta'u fi daarikum thalathata ayyam dhalika wa'dun ghayru makdhub mu ne leen nag léegi bànneexu leen mooy des yéen moom bu yeboo lu ngeen mënati na ngeen ko def ci mooy mooy <laughs> joué seen dernière carte bànneexu leen ci seen kër yi te xam ne tey ngeen di mujjee bànneexooti salaasata ayyaam ñetti fan maa leen ko wax non zaalika gis nga lii ma leen wax loolu ma leen wax waadun ab digge la boo xam ne bu borom bi digge la ne ñetti fan dans trois jours na trois jours dina leen buggal xayru makzub wallahi lii ma leen wax amul nar amu ci wax lu sutantewul de du wax ju sutante xaar leen rek ah! moom nag lay wax fële léegi nag ba buggal wa ñëwee wa axada alladina zalamu fas fa asbaxu fi diyaarihim jaasimin ab yuuxu <coughs> la malaaka ma yuuxu hein ah! la malaaka yuuxu gaa yi ne sedd ñoom ñépp ci seen kër yi waaw ñoom ñépp nekk ay cadavre mel ni foo xam ne dañ faa sotti bombe atomique wala euh, loo xam ne lu ñuy nooyi la kii yooyu nga xam ne boo ko nooyee faatu arme yu garaaw yooyu mooy gaayee dee mais kër yi dañuy taxaw waaw ñoom nag buur yàlla ba mu leen bugalee yuuxu bi mu ñëwee seen dënn yi la xar xol yi la xar ñoom ñépp ñu faatu moo tax feneen fa mu ne fa asbahu la yura illa masakinuhum ñu mujj daanaka boo fa jaaree doo gis lu dul seen kër ya waaw waaw boo fa jaaree dangay sax foog ne ka an lam yaghnaw fiha dangay foog ne mais fii kay nit masu fee dëkk masu fee sax nekk non fii nit masu fee ne ah tellement selew gi mu selew mur yéeg seen dëkkuwaay yi kese nga fay gis voilà moom la doon wax fële nag ki ki def loolu nag ki nga xam ne moo fanqaruha bopp moom la ne moom la doon wax ci suuratu shams idim ba'atha ashqaaha kaddabat samuudu bi taghwaaha waa samuud weddi nañ te dara taxul ñu weddi ndax seen beew gi ñu beew idim ba'atha keroog ba ñu ba ba mu jógee waaw ne mooy def mooy exécuter mbir mi ashqaaha ki gën a texe di ci moom ca ca ñoom euh, mooy ki gën a yées ci ñoom te gin cee texee di te foo ko gisee foo gise ñu mel noonu mooy koy Uqba ibn Abi Mu'ayt gisoon nañ ko keroog bi waa waa Makka di di di naan dañuy sotti sébérite yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy julli ca Kaaba ga ñu naan ko waxoon nañ la bu fi julleeti terewuñ la woon nga julleeti ci Kaaba gi ah lu tax nga fi ñëw di julli seen waxi ñàkk teggin yooyu ñu doon wax bañ ne kan mooy jëli li nga xam ne mooy sébérite wu bàyyi diw waa waa diw mooy mbaqu fas ki gëléem yaak yooyu ya nekk ca seen santaare ba ca poubelle ya ca àll ba nga dem jëli ko ñëw sotti ko yonent mi aleyhi salaatu salaam fan ba'atha ashqal qawm le seyna Abdallah ibn Mas'ud waxoon xadiis bi ne ci saxiix yi ki nga xam ne kan moo jóg gisoon nañ ko sax saxiix imaamul Buxaari yi rahmatullah aleyhi kan moo jóg ashqal qawmi ki gën a texee di ci ñin ñi mooy Uqbat ibn Abi Mu'ayt kii fii ki gine yées ci ñoom mu yi nee nañ xuddaar xuddaar ibn saalif lu tuddoon idim bansage ba nga xamante ne ca la jóg ne mooy exécuter mbir ma mooy kan ki nga xamante ne moo gën a texee di ci ñoom waaw mu daal di koy cor waaw ñu daal di koy cor waaw fa qaala lahum rasulullah te kat ndaw yàlla la di Seydina Saalix waxoon na leen ne leen naaqatallaahi ah maa ngi leen di mettre en garde ngeen laal comme ni mu wax ci saar bële géléemug yàlla gi naag ak yàlla gi wasuqu yaaha ak ndox mi muy naan boo leen non seulement bu leen ko waaye bu leen dox digganteem ak ndox mi nga xam ne moom lay naan gaa yi daal di koy kor koy cor ah fa kaddabuhu ñu ne ko waxoo dëgg dañuy tiital yow dangaa toppal nale <laughs> yow yow yow damaa foog ne danga am problème quoi fa kaddabuhu ñu ne ko waxoo dëgg waaw fa ñu daal koy cor fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaaha buur yàlla nag daal leen alak waaw waaw sotti mbugal mi seen kaw tar mer ci seen kaw ñoom loolu la leen teg ñoom waa sa sam noonu la leen def mbugal leen ci seen sababu bàkkaar yañ defoon waaw waaw ba mu ñëwee fasaw waaxaa mbugal mi ñoom ñépp la ko yemale amul ne diw la diw non xuddaar la ci ñu ne noonu la tuddoon waa ji ki ko rey la non sawaay moo ko rey du ñun déet yéen ñépp ci d'accordoon waaw yéen ñépp ci d'accordoon moo tax fële mu ne fa aqaruha ñu daal di koy fa kaddabuhu ñu weddi ko fa aqaruha waxul fa aqa fa kaddabuhu fa aqaraha waaja daal non ñoom ñépp la parce que ñoom ñépp ci d'accordoon waaw ñoom ñépp ci d'accordoon kon mbugal ma mu yemale leen ko yooyu yépp wala yaxaafu uqbaha te nag borom bi subhaanahu wa ta'ala amul dara lu muy ragal ci conséquence bu ma leen bëggalee lan moo ci tegu loolu moom jaamam jaam mooy am loolu waaye jamais ki nga xam ne mooy borom jamais ki nga xam ne mooy boroom waaw kon mu bëggal leen bëggal mu tar ñooñu nag seen gox yoo yële diggante jamono jii ñu nekk ci euh, fee la nekk ci Arabie saoudite la bokk <laughs> fàttaliku benn kii boo xam ne Euh, am euh, gars yi dañuy boo demee Cheikh Google sax gars yi dañ lay wan ay kii naan la image yaa ngi image yi nga xamante ne nii mooy foofu diyaaru Samut <laughs> ci Cheikh bi voilà am na ku ko doon wane fekk euh, <laughs> la baax ma taa ay reeramal foon sax <laughs> bon ñooñu nag foofu noonu nag mu xewoon foofu nag la borom bi subhaanahu wa taala fa la yonent mi alayhi salaatu salaam daal di jaar nag bi nga xamante ni ci lay dem ci lay dem Tabuk nii mu jaar fi nga xam ne mooy diyaaru Samud mu jaar diyaaru Samud loolu nag imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal na koy solo. bañ fa jaaree nettali bañ fa jaaree muy xadiisu foofu daanaka moom la mu fënd yépp ci kitaabu ahadiisul anbiyaa di wax ci foofu xadiis yooyu yépp Seydina Abdullah ibn Umar moo leen solo ndax bokkoon na ci na ci arme bi nee na moom Seydina Abdullah ibn Umar dane anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma marra bil xijri qaala laa tadxulu masaakina alladina zalamu illa an takunu baakiin aw an yusiibakum maa asaabahum summa taqanna'a biridaa'ihi wa huwa ala raxl moom seydna abdallah ibnu umar radiyallahu ta'ala anhu kon euh, mu ne mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dane bi nga xam ne mu ne anna nabiyya ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam lamma marra bil hijr bi mu rombee fii nga xam ne fa lañ gis ñii niñ leen buggale woon di waa kër yonente yàlla saalihu ala nabiyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam waaw nee na bañ forom rombee lan la leen wax saxaaba yi bañ fay waaj agsi mu ne leen laa tadxulu masaakin alladina zalamu il fallait ñu jaar moom mu ne leen bu leen dugg këru ñi nga xamante ne dañu tooñ yàlla dañ koo weddi muy kër waa Samuud yi illaa suuf lu dul an takunu baakin ngeen nekk ñoo xam ne da ngeen di jooy waaw mooy wane seen torox mooy wane sa wàcce ci sa kanamu boroom subhaanahu wa taala bu fi kenn dugg lu dul nga nekk koo xamante ne dangeen di jooy lu dul nekk ne kooku day jooy waaw an yusibakum dinañ gis yeneen riwaaye ndax lan bañ an yusibakum mu dal leen maa asaabahum li leen daloon ñoom summa ginnaaw gi taqannaa biridaa'ihi mu muuroo li nga xam ne mooy e, làmbaayam mooy ci xar kanamam gi muuru wa huwa ala rahli fekk mu ngi ci kaw war waayam moom alayhi salaatu wassalaam imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi dina ñëw ci yeneen e, e, li nga xam ne mooy yeneen xadiis yi ne ci saxiix bi insha allah imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi mu ne Ah, wa qad kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xiina marra bil xijri nazalaha wastasqa nnaasu min bi'riha falamma raaxu qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa tashrabuu min miyaahiha shay'an wa laa tatawadda'uu minhu lis-salaa wa maa kaana min cajiinin ajantumuuhu fa alifuuhu al ibil wala taakulu minhu shay'a imaam ibn Isxaaq mu wax bi sanadin mu'allaq ci loo xam ne bi geyri sanad loo xam ne amul san amul càllale mooy tuddalu ko càllale waaw mooy tuddalul mbir yi càllale mu ne euh, waaye dinañ ñëw ci nettali ci ba léegi ci li nga xamante ni mooy xew-xew bi nii mu ne mais moom càllaleem bi wérul mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam xiina marra bil xijri bi nga xam ne fi la jaar ci ay xijri foofu diyaaru Samud këru waa Samud nazalaha daf koo wàcc mooy daf fa dal wastasqa an-naasu min bi'riha nit ñi daal di ut ndox ci teen teen ba nga xam ne moo fa ne mais du benn teen dinañ comme ni ñu koy gise ci yeneen riwaaye yi ñu am ñu daal li ut ndox ci teen yi foofu mu ne fa lamma bi nga xam ne nag ci lañu war a départ qaala rasulullah yonente bi alei satu salaam ne leen la tashrabu min miya'iha shay'a ne leen nag fii bu fi kenn naan dara bu kenn naan ci ndoxu dëkk bi alxijr bu fi kenn naan benn ndox wala tatawadda'u minhu lis-salat te bu fi kenn jàppee ci ndox mi ngir julli wa ma kaana min ajin lépp loo xam ne lu ngeen fi mooñ la ajam ajantumuha loo xam ne da jot ngeen koo mooñ bépp mooñ boo xam ne jot ngeen koo mooñ mooy utiliser ndox mi ngir defar seen araw yeeg yooyu noonu di ko ci def ngir mën a waajal li ngeen di togg fa enlifuuhal fa enlifuuhul ibul jox leen ko gélém yi bu ko kenn lekk ci yéen te wala takulu minhu shay'an bu leen ci lekk dara dara dara dara dara dara dara dara voilà loo loo imaam al Bayhaqi raxmatullaahi alayhi mu daldi soloo ci seydna Abdallah ibn Umar mu ne anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam mu jaar ci yoonu imaam Maalik bi sanadin saxiix mu ne qaala li asxaabihi yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dafa wax li nga xam ne mooy saxaabaani radiyallahu anhu laa tadxulu ala haa'ulaa'i al-qawmi al-mu'azzabiin illaa an takuunu baakiin fa in lam takuunu baakiin falaa tadxulu alayhim an yusiibakum mithlu ma asaabahum voilà imaamu muslim soloo na lii ak imaam euh, al buxaari rahmatullah alayhi mais ci yeneen yoon euh, imaam muslim ci beneen wàll mu jaar ci abdullah ibn dinar mu jële ko ci seydina abdullah ibn umar comme fii imaam malik ci abdullah ibn dinar la ko jële an ibn umar radiyallahu taala anhu wa arda kanta imaam al buxaari ci yoonu ma imaam Euh, euh, xadiisu Sulaymaan ibn Bilaal ak imaam Maalik ñoom ñaar ñëpp ñu jëlee ci Abdallah ibn Dinar mooy même càllale bi mooy Abdallah à part ci imaam Maalik imaam Maalik ci yenn nooy day nekk madaarul xadiis mais fii beneen càllale bi dafa bokk Sulaymaan ibn Bilaal mu ne woon koo xam boroom xam-xam la bu mag la woon boo xam ne contemporain imaam Maalik ñoo ne woon Médina nekkoon sëriñ su bokkoon ci sëriñ si gën a foofu foofule mu ne yonent ma aleyhi salaatu salaam dafa wax saxaabaam yi keroog moom Seydina Abdullah ibn Umar wax naa la xadiis yi imaam al-Buxaari yéen di moom moo ko solo radiyallahu anhuma mu ne laa tadxulu ala haula yonent bi aleyhi salaatu salaam da leen ne bu leen duggu ci ñii de waaw bu leen dugg ci ñii ñii nii mooy ala haula al qawmi ci ñii nga xam ne dañ leen a mbugaloon mooy seen kër yi dañ leen a mbuggaloon illaan takunu baakin wo lu dul ngeen nekk ñoo xam ne dangeen di jooy fa in lam takunu baakin bu leen fi dugg mu ne bu dee ne jooyu ngeen bu leen fi dugg am na ci yeneen riwaay dinañ gis wala ngeen di jooy jooylu voilà waaw mu ne ndax lan ragal an yusibakum mu laal leen mithla lu mel ni ma asaabahum li nga xam ne moo leen dal moo leen dal ñoom eh, xoola riwaaya xam naa ñu yem ci riwaaya bi bu imaam ahmad rahmatullah alayhi mu ne imaam ahmad rahmatullah alayhi ba léegi xadiis seydna abdullah ibn umar eh, rahmatullah alayhi boo demee tamit ci saxiixayni di nga fa fekk lii mu ne eh, keroog Tabuk nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam binnaasi aama Tabuuk alxijra inda buyuuti Samuud fastasqa nnaasu min al-aabaari allatii kaanat tashrabu minhaa Samuudu fa ajanuu wa nasabuu alquduur billahmi fa amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa ahraqu alquduura wa alafu alajiina alibla thumma irtahala bihim hattaa nazala bihim ala albiri allatii kaanat tashrabu minhaa annaaqa wa nahaahum an yadxuluu ala alqawmi alladina cudibuu fa qaala inni axsha an yusiibakum mislu ma asaabahum fala tadxuluu aleyhim voilà imaam ahmad càllaleem bi bu wér la ci chartu moom moom càllaleem ci chartu imaam as-saxiixayni la mu ne moom abd seydna abdullah ibn omar mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam aamu Tabuk dafa wàcc fi nga xamante ne mooy alxijja ba mu fa wàccee ci inda buyuti samud fa nga xam ne mooy kër waa samud yi fastasqa an-naasu min al-abaar allati kaanat tashrabu minha samud nit ñi di ut ndox fi nga xam ne mooy ci teen ya nga xam ne waa samud ca la doon ut ndox ca la ñu doon roote waaw mooy waa dëkk ba gëmul woon rek léegi bañ utee ndox fa ajanu ñu daal di ci eh, mooñ li ñu doon mooñ wa nasabul quduura di lax mi ñu daal di teg ci nii ba togg def ci ak ndox moomale ak ak li nga xamante ne ak yàpp fa amarahum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yonente mi aleye salaam daal leen digal fa ahraqu digal leen lan kon ñu sotti këpp cin yépp même bu dee xiif nañu lépp nañ ko këpp waaw kanta wa alaful ajina lil ibil al ajina al ibil li nga xam ne nag moom lañu mooñ mu ne leen jox leen ko gëléem yi summa rtahala bihim hatta nazala mu jógeeg ñoom foofu dem ak ñoom ba ni muy àgge alal biiri ci teen ba nga xam ne foofu nag allati kaanat tashrabu minha naaqa cala naaga ga doon naane wa nahaahum an yadxulu mu tere leen ñu dugg alal qawmi alladhina uzibu ñi nga xam ne dañ leen mbugaloon fa qaala mu ne inni man axsha damay ragal am yusibakum mu laal leen mooy mu yóbbu leen fa nga xam ne rek teen ban beneen teen boo xam ne moom la gëléem nga doon naane ah mu ne man damay ragal mu dal leen mislu li nga xam ne lu keem lu mel ni ma asaabahum la leen daloon fala tadxulu alayhim bu leen fa dugg euh, kon insha xam naa tey dañuy yem ni insha allahu ci jotaay bii di ñëw dinañ àggale gis beneen riwaaya boo xam ne imaamu ahmad rahmatullahi alayhi moo ko soloo ba léegi wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala